a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmiddiin ammaa ba'du fayaquulu al imaamul haafizu shaykhul islaam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahihati an-nabawiyya al-hadiith ar-raabi'u wal-'ishruun an abi darrin radiya allahu anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama fi ma rawaa an illahi azza wa jalla annahu qaal yaa cibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarraman falaa tazaalamuu yaa cibaadi kullukum dallun illaa man hadaytuhu fastahduuni ahdikum yaa cibaadii kullukum jaa'iun illaa man at'amtuhu fastatcimuuni utcimkum yaa cibaadii kullukum caarin illaa man kasawtuhu fastaksuuni aksukum yaa cibaadii innakum tuxti'uuna billayli wannahaar wa ana aghfiru zunuuba jamii'an fastaghfiruunii aghfir lakum yaa cibaadii innakum lan tablughuu darrii fatadurruunii wa lan tablughuu nafcii fatanfacuunii yaa cibaadii law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu alaa atqaa qalbi rajulin waahidin minkum maa zaada zaalika fii mulkii shay'an yaa cibaadii law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu alaa afjari qalbi rajulin waahidin maa naqasa zaalika min mulkii shay'an yaa cibaadi law anna awwalakum wa aaxirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu fi saciidin waaxidin fasa'aluunii fa actaytu kulla insaanin mas'alatahu maa naqasa daalika mimmaa cindii illaa kamaa yanqusu almixyatu idaa udxila albaxr yaa cibaadi innama hiya a'maalukum uhsiihaa lakum summa uwaffiikum iyyaahaa faman wajada xayran falyaxmadillaah wa man wajada gayra daalika falaa yaluumanna illaa nafsahu rawaahu muslimun rahimahullaah kon al-imaam an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa mu ne al-hadiisu xadiis bi nga xamante ne ni arrabi'u mooy ñeenteel bi wal ishruuna ginnaaw ñaar fukk muy ñaar fukk ak kon muy xadiis numéro vingt-quatre mu ne an abi dar mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne nii mooy seydina abu dar ah du gisoon nañu ko fi wala moom mooy seydina abu dar di bàyyi dar moo doon dàkkantalam siinoo waxoon na la li gën nga xamante ne nii koy woowe moom seydina abu darrin radiyallahu anhu al-Ghifaari an an-nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii maa ca la nga xam ne rawaa anillah yonent bi alayhi salaam moo ko jële ci boroomam lii la ñuy wax hadithul qudsi hadith yi nga xamante ne nii ci borom bi tabaraka wa taala bokkul ak alquraan waaye borom bi moo ko yenkewal wax ko yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñoo xam ne sans intermédiaire du am intermédiaire u malak léegi nag muy malaaka léegi nag ci loolu la nag ci nga xam ne moom lay solo moom suñu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jële directement ci boromam annahu qaala que ne boroomam tabaraka wa de nee azza wa jal mooy màgg annahu qaala nee na yaa ibaadi e yi inni mooy jaam yépp waaw nit ñeek yi yéen ñépp de inni man kat xaramtu zulma ala nafsi man borom bi tabaraka wa taala mi dara warul te dara nekkul loo xam ne obligation la ci moom moom moo xaraamal li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy ak tooñ ala nafsi ci boppam borom bi ci boppam tooñ moo ko njëkk a xaraamal ci boppam moom mi dara warul waaw moo tax moom moom du tooñ jame loolu dafa jobb ci borom bi muy tooñ jaam yi kon nag wol moo tax borom bi nekkul di zallamin dina lil abid nekkul di tooñaakoon moo tax bax mu wane tooñaakoon voilà ci jaam yi kon nag mu ngi noonu le mun mu ne min nii man seen borom xaramtu dama xaraama la zulma tooñ ala nafsi ci sama bopp wa ja'altuhu ma def ko moom tooñ baynakum seen diggante muharrama loo xam ne dama ko def mu xaram seen diggante waaw kon nag fala tazalamu kon nag bu leen tooñante voilà bu jinne ñëw parce que moom man naa tooñ doomu aadama mu dugg ci moom di ko tooñ voilà di ko fu fu wuññiloo ay ay ay ay ay awraam di ko waxloo ay waxu lool bu ko kenn def ci yéen jinne yi waaye yéen nit ñi bu ngeen jekkoo jinne yi yéen itam bu leen leen tooñ waaye yéen jinne yi seen biir bu leen tooñante seen biir waaye yéen nit ñi seen biir bu leen tooñante seen biir kon fala tazalamu ndax boroom dee ko def seen diggante muy lu xaram moom tooñ kon nag mu teg ci ne fala tazalamu kon nag mu leen tooñante de mu ne yaa ibadi yéen sama jaam yi kullukum boo ku nekk ci yéen rek ginne nit ku nekk rek individuellement koo ci jël kenn par kenn kenn rëccu ci dafa nekk koo xamante ne nii ku sànk la woon mooy xamul woon laata borom bi di lu dina gindi amul mooy ñépp kenn xamul woon dara voilà kenn xamul woon kenn manul woon dara kullukum képp kenn ci yéen dallun dafa nekk koo xamante ne nii mooy dafa lu bari fàddu na ci moom voilà mooy yu baax yépp dafa fàddu ci moom yoonu yiw ak yoonu gindeeku dafa fàddu ci moom illaa lu dul man hadaytu lu dul ka nga xam ne moom laa gindi voilà koo kële moom waaw kurul kooku rek mooy yéen a ngi ci réer bi nii kon nag sàkku ma ma gindi leen man seen borom bu ngeen ma sàkkoo ma gindi leen rek ahdikum dinaa leen gindi de loolu moo tax mu wax ñu ko ca suuratul faatiha nga xam ne minimum lu mu ndaw ndaw ndaw jullit bi dina ko wax juróomi yoon ci bés doo doo juróomi ci juróomi julli yi bu rakka bu nekk bu wax ci faatiha di wax ihdina siraatal mustaqim yow borom bi tabaaraka wa taala ihdina yal na nga ñu gindi yal na nga ñu gindi as-siraata teg ñu ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wi al mustaqim wi coow wooral jëm ci yow kon nag mu ngi noon kon loolu nag moo tax mu ne kon ñaan leen ma képp yéen ñépp a sànkuwaa yéen ñépp a mooy yoon wi yoon wu njub illaa ludul man ka nga xamante ne nii hadaytuhu gindi naa ko kon nag fastahduni ñaan leen ma man seen borom sàkku leen ci man ma gindi leen bu ngeen ko defee rek ahdikum dinaa leen gindi yaa ibadi e eh yéen sama jaam yi de kullukum képp kenn ci yéen rek jaa'i'un dafa xiif amul lu mu lekk amul lu mu naan illaa lu dul man at'amtu lu dul ki nga xamante ne ci yéen man maa ko leel jox ko mu lekk jox ko la tax mu man a lekk waaw ku ma ko defalul rek lu dul loolu yéen ñépp nekk ñoo xam ne da ngeen a xiif nii kon nag sàkku leen ma ci man seen borom ma ma ma daal di leen leel daal di leen dundal daal di leen jox lu ngeen lekk di loo xam ne moom ngeen di consommer seen subsistance ak ut'imkum bu ko defee dinaa leen jox lu ngeen dunde dinaa leen leel dinaa leen jox ngeen dund loolu moo tax nekk fi di ut dund ak ci lu xaram mooy yow xamoo xanaa déggoo lii la sa borom wax noo yéen ñépp xiif walla bu la xiif taxa naan póotit wala mar taxa naan póotit ñaanal sa boroom tabaraka wa la mi nga xam ne nee na bu yéen ñépp xiif lu dul ki nga xam ne man maa ko leel kon nag waay waay sàkku leen ci man ma leel leen kom bu ko defee dinaa leen leel mu ne yaa ibadi eh, yéen sama jaam yi kullukum aar yéen ñépp yéen a nekk ñoo xam ne da ngeen a rafle voilà ñépp rafle ku judd ku nekk ba mu juddoo dafa rafle voilà yéen ñëpp tax yéen ñëpp rafle illa man kasawtu lu dul koo xam ne man maa ko solal ay yére maa ko defal ay làmbaay jox ko làmbaay yi ñuy ut fii ki ay jàllaa baat ay façon yooyu ko fi def kudut borom bi tabaraka wa taala kon yéen yéen a nekk ñoo xam ne da ngeen a rafle amu ngeen lu ngeen sol illaa lu dul man kasawtu lu dul koo xam ne maa ko maa ko maa ko solal jox ko lu mu sol kon nag fas ak suuni ay waaye yéen sama jaam yi ñaan leen ma ma dal di leen solal daal di leen utali làmbaay bu ngeen ma ko ñaanee rek ak sukum dinaa leen dinaa leen utali làmbaay mooy ñépp le seen awra di feeñ voilà fii mu ne moom képp même bu re loolu mooy maanaa bi gën a mooy sol yére nii waaye képp ku nekk yow yow yaw da ngaa nekk koo xam ne ku rafle nga voilà léegi nag yow lay muur sa yoo yële voilà mooy euh, <laughs> ah, xudu zinatakum inda kulli masjid voilà gis nga loolu kala koy defal sujoodukaay bu ne ndax yow sa xol daa waru di sujood saa su ne ka nga xam ne moo lay koy moo lay tax ba yow nga man a nekk ci kiiraay boo xamante ni diggante bëtu ñi nga xamante ne nii mooy bëtu abali sa yeeg façon iblis yi nga xam ne ñoom dañ leen di gis foo xam ne du ngeen leen di gis waaye bëtu li nga xamante ni mooy leneen lu dul yàlla yow yépp mooy boroom bi nga xam ne moo la ci mën a aar man laa defal protection xifse goo xamante ne nii aar goo xamante ne nii day tax yow yooyu yëpp duñu agsi ci yow loolu boroom bi la ñaan ko moom aksikum bu ko defee ak aksukum dinaa leen dinaa leen solal de yaa di yéen sama na innakum dëgg-dëgg yéen tuxtiyoona bi layl da ngeen di tooñ de di def ay bakkaar di def ay erreur bil layli ci guddi yi war na xaaree bëccëg yi voilà nit ñi moom suñuy bakkaar tous les temps lay jaar voilà waxtu wu ne daanaka ñu ngi bakkaar voilà mu ngi noonu le wa anata man seen borom aghfiru dhunuba jami'a man maay ki nga xamante ne nii man maay jéggale di effacer di baale az-zunuba di suturaale az-zunuba li nga xamante ne mooy bakkaar yi jami'an boonem seen benn desut kon nag fastaghfiruni ay waay ñëw leen sàkku seen man seen boroom ma jéggal leen bu ko defee ma nuur leen sama kiiraay jéggal leen la lakum bu ko defee ma jéggal leen ñeel leen yéen seeni bakkaar ak seeni rëcc rëcc ñu ne yaa ibadi ey yéen sama jaam yi innakum dëgg-dëgg yéen de lan tablughu darri manu ngeen lan lan mooy daa manu la nekk waxul ay lam de lan tablughu darri mooy dafa impossible manu la nekk loolu dafa manu la nekk ngeen di jote mooy di ma lor man seen borom voilà mooy di ma lor loolu manu ngeen koo jot voilà jotewu ngeen di ma lor kon nag fatadurruni manu ngeen a jote di ma lor ba euh, sama lor mooy di ma lor ba di ma lor yéen fa tawur defee ngeen may lor léegi nag walam tablu te tamit te jotewu ngeen nafa yi di ma jariñ mooy bu kenn yaakaar ne yow la ngay def ci lu xaram wala yu bon wala di ñàkk jaamu yàlla loolu da koy def pour mattital yàlla ko quoi yàlla laay lor ah xaral rek <laughs> dinaa ko lor de wala dara laa ko dul jaamu mu ne loolu dama ne yow da ngaa jote yéen jaam yi jotewu ngeen sama lor boogale ba di naan da ngeen may lor mooy lor ngay def nga foog ne man ngay lor seen borom man manu ngeen maa lor kon nag walan tablu te jotewu ngeen de na fay sama njariñ bu kenn yaakaar ne fii mu ne yow julli yi ngay julleeg sa dem jàkka yi sa joxe sa azaka yeeg sa saraxa yeeg sa yooyoog jàng alquran bi yow fii mu ne sa boroom ngay jariñ quoi borom bi daal tabaraka wa taala moom moo ci may bénéfice moom daal daa am loo xam ne moom boo ko defee rek daa am loo ko ci yokk déedéet mu ne loolu ba ngeen koo jotewul loolu demewul noonu nan tablugu du ngeen jote de nafay sama njariñ fa fawni ba bu ko defee ngeen may jariñ ci ngeen di jëf jaamu yàlla yooyu déedéet déedéet déedéet déedéet yaa ibadi yéen samay jaam law anna awwalakum law sëy bu doon ne anna awwalakum yi mooy ci jiitu ci yéen mooy maam aadama alayhi salaatu wassalaam wala jinne yi jinne ba njëkk exister voilà wa axirakum ak ki nga xam ne moo mujj ci yéen bu dee yéen nit ñi ak yéen jinne yi yéen ñépp ñoo mooy foofu ba foofu léegi wa insakum ak seen ak nit ñi waaw mooy jaam ñi lay wax borom buy wax jaam nekkul nit ñi kese moom laa tax boobu balay maal ak jinne yi voilà ndax ñoom la ñu ñooy mukallaf yi ñoom la suñu borom responsabilisé togg leen jëf ne leen ñu jaab ko voilà kon nag mu ngi noonu wa insakum ak seen nit ñi yëpp wa jinnakum ak seen ñoom ñépp mooy ña jiitu ba ki mujj ci nit ñi ak ka jiitu ka mujj ci jinne yi ñoom ñépp bu ñu dajaloo woon kaanu dañoo ne woon ala atqa qalbi rajul dañoo newoon dajaloo ñoom ñépp ci ki gën ragal yàlla qalbi rajulin wahidin minkum ki gën ragal yàlla ci yéen mooy sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam kooku mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma zaada zalika fi mulki shay'a bu doon nit mujj ñépp même ngëm yàlla boobu am gu Muhammad loolu noonu yokkul yàlla loolu la naan ma zaada yokkul zalika loolee fii mulki ci li nga xamante ne nii mooy sama nguur mooy yokkuma dara bu kenn yaakaar ne walla nit dina baax a baax a baax a baax a baax ba tax moom am na lu mu yokk yàlla loolu daa existé wul walla loolu la lay wax mooy ne bu ñépp amoon xolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen a ragal tax moom si <laughs> moo ko loolu c'est wax keroog bi nga xam ne bon ci la ñooñu ñëwoon ba laaj nan lay jaamoo yàlla walla soxnaam yi fekk këram ñu laaj soxnaam yi ah, radiyallahu anhunna ñu wax leen mais mu mel ni dañ ko wax yépp daal léegi ñoom ñu ne ah ñoom daal ñoom daal ñii kenn ki ne moom dootul dootul dootul takkati soxna kii ne moom dootul lu woorati dootul kii boobu dootul lekkati day woor saa su ne kii ne moom de toute façon mooy yooyu ñu waxoon rek yonent na saa saam bi ñu ñëwee ñu wax ko ko soxnaan yi ko mu mer daal di yéeg ci minbar bi daal man maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal atqaakum billah waaw ki leen gën ragal yàlla mooy ana man kon tey mu ngi noonu mooy xol kooku yeneen ci maanaam alayhi salaam bu doon nit ñépp sax même xol boobu la ñu yor loolu ak jinne yépp ba premier jinne ba dernier jinne premier nit ba dernier nit ñoom ñépp même xol boobu la ñu ci gëm yàlla sax loolu yokku yàlla dara mu ngi noon mu ne yaa ibaadi yéen samay jaam law anna walakum cëy bu doon noon na ki njëkk ci yéen wa axirakum ak ci mujj ci yéen wa insakum ak seen nit ñi wa jinnakum ak seen jinne yépp yéen ñépp kaanu da a nekkoon ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum nekkoon ci xolu ah afjari ci gën a kaccoor qalbi xolu rajulin benn góor benn waay wahidin minkum wahidin kenn ci yéen te ko mooy iblis iblis moom mooy yées voilà iblis mooy lanti yonent bi alayhi salaam voilà moom moom mooy anti yiw mooy ki nga xam ne iblis ash-shaytaanu al-marid ar-rajim nga xam ne mooy président wu ñuy dem safara ñoom ñëpp te ci boppam moo leen fay yóbbu voilà loolu la xool suñu borom la ñuy jaay <laughs> ñoom ñëpp lay sànq la udillannahum waat naa ne dinaa leen sànq kooku nga xam ne xol boobu nga xam ne moo gën a kàccoore ci xol yi voilà bu xolu ji ñëpp jinne yëpp dajaloo woon nekk même niveau wu iblis mu mu mi wal iyaadu billah loolu maa naqasaw wàññiwul zalika loolee min mulki ci sama nguur shay'an dara waaw bu ci wàññee dara la ci dul wàññee voilà bu ñu yaakaar ne suñu mooy yàlla daa tax yàlla boo am na lu mu ko wàññi voilà moo laa wax sànk naan da ngay yàlla naan tey laay lor yàlla mooy yow loolu lay leeral rek im na waxoon ci kaw moom lay leeral nii mu ne yaa ibaadi yéen samay jàm law anna awwalakum wa axirakum bu doon ne kenn ci ñi ci jëkk ci yéen wa axirakum ak ci mujj ci yéen wa insakum ak seen nit ñépp wa jinnakum ak seen jinne yéen ñépp jinne yéen ñépp qaamu dañoo taxaw yi sa'ilin wahid ci benn pàkk boo xam ne benn la ñu nekk ci pàkk comme pàkk bu yawmal qiyaam bi rek wala pàkk bu Arafat bi rek mooy foofu yooyu bu feesoon bel ba nit ñi dootu ko continuer mu fees dal yéen ñépp comme yawmal qiyaam rek wala fa sa'aluni ñu daal di may laaj fa a'taytu laaj ma ku nekk fa a'taytu ma jox kulla insaani nit ku ne ak jinne bu nekk mas'alatahu la moo laaj mooy ku nekk xam nga nit ñoo wute inna sa'yakum la shatta seen seen jëf yi dafa wute noonu it la suñu bëgg-bëgg yéeg yooyu wute nit ku nekk da ngay gis kii ne moom lii la bëgg kii ne bëgg lii même ñaari yi nga xam ne sax da ngaa xam ne ñoom ñoo ko liñ bëgg benn la am na ay wute ndax boroom bee bind te yemalewul kon nag mu ne ku nekk ci yéen nekk ci pàcc boobu laaj ma jinne yeeg nit bu nekk bu yàlla bind depuis ba mu bindee nit ñi bindee fi ba ni muy kiy mujj faatu ku nekk ci ñoom laaj ma man seen borom tabaaraka wa taala ma jox ku nekk fa ataytu ma jox kulla insaanin nit ku ne du nit kese mooy jinne it voilà nooy dafa def taxlib ci lay ñeneen yi mooy jinne bi tamit ak nit bi ku nekk mu jox la masalatahu la nga ñaan sa boroom laaj ko ma naqasa zalika loolu du wàññi mimma indi li ne fi man seen borom illaa keem rek bu doon am na lu muy wàññi dañ naan lii tekkiwul ne lii daa wàññi ah wàññi wu tus dalaa bëgg a mooy day biru li nga xam ne illaa comme lu dul ne kamaakeem ni nga xamante ne nii yanqusu lay wàccee lay wàññee al mixyatu gis nga puso bi voilà mooy puso boo ko sàppee ñëw ci géej gi jël puso bi dugal ko ci géej gi yëkkati gis nga loo lu tooy tooy yu ndaw yooyu di des ci puso bi mu ne loolu lay wax ne na du wàññi lu dul kamaakeem ni xam ne yanqusu lay wàññee almixyatu puso bi ida udxila al bahr bés ko dugalee bés ko do ne ne ne ne yoor ko ci biir al bahr ci biir ndox mi yëkkati ko mooy tooy tooy lool bu doon am na lu muy wàññi lu toll noonu la mais daa wàññiwul dara dalaa bëgg wax ne wàññiwul tous xam nga ne puso bi loolu lan la wàññi dara borom bi tabaaraka wa taala tooy tooy yooyu sax wàññiwut dara ci li nga xamante ne moo ne fa moom mu ne yaa ibaadi e yéen samay jaam innamaa hiya a'maalukum léegi nag na ngeen yëg xam leen ba lii rek am de innamaa hiya gis nga lépp nag bu mën a indee ci kaw suuf ba ngeen commencé nag togg leen jëf ngeen nekk mukallaf nga commencé di jëf lépp lu ngeen fi jëf ba kera ngeen di faatu na ngeen xam ne loolu nekkul hiya nekkul ludul innama hiya nekkul ludul a'malukum seen seen jëf yi la de usiha lakum maa ku leen koy dencal dama koy takk dama leen koy takkal préserver leen ko aaral leen ko wattul leen ko takk ko lakum ngir yéen voilà léegi mooy malaaka yi nga xam ne moom la suñu borom kii kiraaman mu na maa taf'aluun yoo yële borom bi ñuy bind borom bi day ñëw ah ngir ñu bind ko bu ko defee mu enregistré ko ku nekk kum naa nastan fiku moo tax suñu borom ne dañ doon nasax doon bind doon enregistré maa la nga xam ne nekkoon nañ doon ko jëf. loolu nag lay wax ne loolu de seen jëf yi na usiya lakum maa leen koy takkal dencal leen ko fii summa ginnaaw gi bu ngeen faatoo ba ñëw fii yawmal qiyaam bésub taxawaay bi ma leen di dekkil du war leen a àtte ma ginnaaw gi bu boobaa waffiikum iyaaha ma daal bi leen koy matal ku nekk bu boobaa faman yaamal képp ku jëf misqaala na xayran yara képp ku jëf lu toll ni atom wala lu ko gën a suufe a pepp wala poobar bu ndaw lu ko gën a suufe wala xeer xar euh, donju suuf mu ñu tas lu ko gën a suufe yi di nga ko gis wamay yaamal te képp ku jëf ci lu baax di nga ko gis de wamay yaamal lu toll noo nee ni darra euh, ci lu bon sarran yara lu bon def di nga ko gis kon nag mu ne summa ginnaaw gi wasiikum ya ma daal di leen koy matal daal di leen koy fay man wajada xayra bu boobaa nag képp koo xam ne daj nga trouvé nga li nga xam ne mooy yiiw yow sa séeréer jëf ba nga ñëwee yiiw daa ëpp te yiiw kese la bu boobaa moom ma fal la kookale na sant yàlla tabaaraka wa ta'ala na ko sant ndax moo ko ci ngëneelam kese la ame loolu mu am de bu mu foog ne ak nguuram la déedéet min fadlihi tabaaraka wa ta'ala kese la voilà léegi nag mooy ci ngëneelu yàlla kese kon nag santal sa borom wa man wajada ghayra dalik képp koo xam ne trouvé na lu wuuteek lii tuddul sax beneen bi waxul sax ku trouver charran voilà parce que mu go wa man wajada képp ku trouver képp ku daj ghayra dhalika lu wuteeg yiw nag ah bu boobaa nag moom fala yaloo man na bu boobaa nag bu muy yedd illa nafsa lu dul boppam voilà parce que moo moom moom moo ko neex voilà moom seen yii dafa rengaar ay nekk fi di jaamu yàlla yii sama yoon new ci voilà ça n'existe même pas allah amul yooyu affaire dof la affaire kii la léegi nag comme que ñëw nga defoo fi dara parce que gëmoo woon sax bés bi waaw fekkoo fi nag lu lu ah waman ko jël dalik lu wuteeg yiw nag ah kooku nag falaa yalu man na kooku bu boobaa bu muy yedd illa nafsahu ko dut boppam